sayaqulul imaamul xaafidu nawawiyu ad-dimashqiyu shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi ssaadisi wal ishriin wa an abii humaydin abdirrahmaani bni sa'din as-saa'idiyyi radiyallaahu anhu annahu qaala ista'mala an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam rajulan mina al-azdi yuqaalu lahu ibnu al-Qibiyya yuqaalu lahu ibnul lutubiyyati ala sadaqa falammaa qadima qaala haadaa lakum wa haadaa uhdiya ilayya faqaama rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam alal minbari fahamidallaaha fahamidallaaha wa athnaa alayhi thumma qaala ammaa ba'd wa inni asta'milu ar-rajula minkum 'ala al-'amali mimma wallaani Allahu ta'aala faya'tii fayaquulu haadhaa lakum wa haadhaa hadiyyatun uhdiyat lii afalaa jalasa fii bayti abiihi aw ummihi hattaa ta'tiyahu hadiyyatuhu in kaana saadiqan wallahi laa ya'xudu axadun minkum shay'an bighayri haqqihi illaa laqiya allaha ta'aalaa yaxmiluhu yawmal qiyaamah falaa a'rifanna axadan minkum laqiya allaha yaxmilu ba'iiran lahu ruwaa yaxmilu ba'iiran lahu ruwaa aw baqaratan lahu xuwar aw shaatan tay'ar thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayaadu ibtayhi hatta ru'iya bayaadu ibtayhi faqaala allahumma hal ballaghtu muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ci suñu jotaay bi ñu génn ci tool bi fiñ ci toll muy garab gi di digle tere tere tere tooñ ak di digle ñuy delloo tooñaange yi ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiisu Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu mooy xadiis deux cent huit hmm? xadiis numéro deux cent huit ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon yebal yaman ne ko innaka ta'ti qawman min ahli al-kitaab tey walillahi alhamdu wal minna ñu wara a jël xadis bi ci tegu muy xadis numéro deux cent neuf ñaar téeméer ak juróom ñeent ñu tàmbalee téere bi ba léegi mu waan abi Humayd mu ngi koy jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo Abu Humayd nan la tuddoon mu Abdurrahman ibn Sa'd as-Sa'idi di Abdurrahman doomu Sa'd bokkoon ci wal Ansaar as-Sa'idi rahimahullahu ta'ala muy Abu Humayd dañ ko Abu Humayd as-Sa'idi moo tax ci yenn ci ni mu ñëwee al-Imam al-Bukhari dane ca càllaleen ba saydna Urwa min jaar ci moom dinañ ko gis insha allah dane axbarana Abu Humayd as-Sa'idi dañ ko Abu Humayd mais mooy loolu moo doon dàkkantalam mooy mais turam mooy Abdurrahman ibn Sa'd as-Sa'idi al-Ansari rahimahullahu ta'ala turam nag Abdurrahman bi al-Imam an-Nawawi wax dañ cee li leer daal mooy Abu Humayd as yi loolu ñëpp ci d'accord waaye Kanta loolu mooy kunyaam ñooy dakkantalam mais tur bi dañ naan ko Abdurrahman mais am na ñeneen ñoo xam ne dañ ne noo al-Munzir lu tuddoon ibn Sa'd ibn al-Munzir am ñeneen ñu ne al-Munzir ibn Sa'd ibn Malik am ñu ne al-Munzir ibn Sa'd ibn Amr ibn Sa'd ah am ñu ne Abdurrahman ibn Amr ibn Sa'd Eh, en tout cas lu ci man di doon moo siiwee ci Abu Humayd as-Saa'idiyu eh, eh, radiyallahu anhu moom mii xam nga am na saxaaba boo xam ne moo ko gën a siiw <laughs> mooy Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi waaw waaw waaw kooku daa mel man moom laa ko naroon man moom laa foogoon ne sax moom nga wax ma non non <laughs> kooku Abul Abbaas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi kii moom Abu Humayd di Abdurrahman ibn Sa'd ibn al-Munzir ci li gën a siiw kii bàyyi xam la woon kii moom mi Abu Humayd bii mooy bàyyi taxu Sahl ibn Sa'd voilà saxaa beneen saxaaba boobu bàyyi xam la voilà voilà as-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma léegi moom nag euh, mu ngi génn àddina ci année soixante yi am nañu ne cinquante neuf am ñu ne année soixante euh, saahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kon moom sayyidina Abu Humayd kon mu ne waa Abi Humayd mu ngi jële ci Abu Humayd radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala mu ne ab mu ne Abdurrahman ibn Sa'd as-Sa'idi annahu qaala nee na istamala an-nabiy istamala chargé na mission jox na liggéey liggéeyloo na employé na an-nabiy ki gën a kawe ci ñépp waaw ndax moom moom borom bi da ko yëkkati foo xam ne yëkkatiwu fa mbindeef ni moom loolu waaye nab day nekk foo xam ne moo gën a kawe ñëpp waaye it mooy ci nga xam ne xabaar yi muy indi kenn du indi xabaar yu mel noonu te lépp di dëgg jóge ci boroomam waaw waaw moo tiim ñëpp moo gën a kawe ñëpp waaye moom la boroom bi xamal xeetu xam-xam yoo xamante ne nii koo doon moom rek moom doo ko xam waaw mu ne kon annabiyu dafa chargé mission lëgëyloo rajulan benn waay min al azd bokk ci tribu bu siiw boobu ci arab yi di al di waa Azd ah ñu siiw lool am na ci yenn riwaaya ah <laughs> min al asdi ah min al min min al asdi am yoo xam ne min bani asd waaw waaw du min bani asad de min bani asd <laughs> waaw ndax arab yi asd bi day dañ koy asd euh, place zaay bi ñu def ko siin min bani azd waaw mooy ngandum tribu la bu bu siiwa siiwa siiw ci arab yi moom fala bokkoon euh, waajoo jële nga xamante ne nii euh, yonent may saa moom la yebaloon foo jox ko ab mission fan yuqaalu lahu kookale nag ñu ngi koy wax waa ji na la tudd ibnul lutubiya mooy doomu al lutubiya waaw am na ci ay riwaaya yoo xamante ne comme ni ko al imaamul buxaari rahimahullahu taala daal di indiwee ci kitaabul ahkaam baabu hadaaya al ummaal ah foofu au lieu mu wax al lutubiya dane yuqaalu lahu moo tax foofu dane istamala nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan min bani asd voilà mooy asd asd asd chanwa yuqaalu lahu ñu naan ko ibnul utabiya utabiya ci riwaaya bi nekk fii waaw la moom la dañ naan ko ibnul utabiya comme ni mu ci liñ la wax fii ah <laughs> am ñu ne atbiya waaw mooy dañuy fatha hamza ibnul atbiya waaye comme nim ñëwee ci riwaay bi itam nekk ci riwaay yeneen yu imaamu Buxaari ci imaamu Muslim rahmatullah ibnu lutabiya waaw am na nag dañ naan ko lutabiya dañuy wax it euh, euh, euh, yooyu am na lutabiya am na ibnul lutbiya ak lutabiya ak latbiya bi latabiya yooyu yëpp am na <laughs> waaw ibnul lutbiya wala lutabiya wala latbiya wala latabiya boo ci wax rek yaa ngi ci biir wala utabiya wala atabiya biñ la wax sànq <laughs> mooy waaji kon noonu lañ ko doon wax léegi nag na la tuddoon am na ñu ne abdallah la tuddoon waaw kene turam moo doon abdallah la tuddoon léegi lan moo xew di koy nant saa saab yónni ci lan la ko chargé mission ala sadaqa ci sadaqaay waa banu sulaym ndax loolu al imam al ta'ala daal dina koy leeral hein kene eh, lii fi ko yeneen tibaari saa saab yónni ci sadaqaatu banu Sulaym la waaw mooy mu dem war a dajale ji li nga xam ne mooy azakaay waa banu Sulaym waaw moo tax ci kitaabu zakaa baabu qawlillahi ta'ala wal aamiliina alayha foofu la al imaam al Buxaari rahimahullah bi mu ko soloowe an abi humaydin sa'idi radiyallahu anhu annahu qaala istaamala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-asdi ala sadaqati bani sulaymin yud'a lahu ibnal yud'a ibnal lutbiyya waaw <laughs> ibnal lutbiyya kon mooy ci ñu xam ne kon ci waa banu sulaym lañ ko yónni woon muy waaso wur yi tamit ci arab yi am na nag euh, ñoo xam ne comme al-Askari nee na ci waa exactement ca waa Banu Sulaym ci waa Banu Zibyan waa Banu Zibyan ñoom ci kii lañ bokkoon ci waa Banu Sulaym batn la ab ab néeg la ab biir la ci waa Banu Sulaym kon yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy yónni foofu la ngir mu dem collecter ji seen zakat yi ñu war a jox as-sadaqa léegi nag falamma qadima waa ji ñu demee muy Abdallah ibn Lutbiya mi wala Latbiya wala Latbiya wala Lutbiya wala Utbiya wala Utbiya ah wala Atbiya bi mu ñëwee <laughs> mu ne hada fa qaala mu ne falamma qadima qaala hada lakum lii de yéen la ñeel wa hada uhdiya ilayya lii nag kanta mooy dafa jël alal ji lam dajale ji woon collecté ñi wàllu zakat waa Banu Sulaym yi ñëw trier affaire yi jël alal ji xaajale ko am lu mu teg fee am lu mu teg ñee ne ne ndax est affaire bi yonent bari saa saam ci boppam la ñëw wax ko ko loolu euh, li gën a dëgër insha allahu taala mooy du yonent bari saa saam directement yonent bari saa dafa yónni ku dem ngir faire les comptes ak moom waaw dafa yónni ah ku faire les comptes ak moom xam nga riwaaya biñ naa daan dafa ñëw am na riwaaya boo xam ne Seydina Hisham ibn Urwa rahmatullah alayhima dane fa lamma jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hasabahu qala hadha alladhi lakum wa hadhihi uhditu wa hadhihi hadiyatun uhdiyat lii da am na ci riwaaya yi boo xam ne dane moom bi mu ñëwee yonent may saa da koo xisaab xaasa boobu mooy lan mooy dafa seer les comptes ak moom waaw ñaata xar nga jële ci kan bu dee xar la ñaata jëleem ñaata nangam kan ak kan mooy ba mu leer ku nekk la lan la waroon ña fan la ay xaram tolloon bu dee jële euh, euh, azakaay xar la doon génne waaw ak yi nga xam ne bu yeneen rakaat yëpp bu nekk ñaata la amoon ak ndax génn nañ te la lislaam la sharia wax ñu génn ci ngir tamit assuré wu ne tooñuñu kookale bul fàttalim la waxoon naa euh, Muaz ci jotaay bi ñu génn na ko wa iyyaka wa kara'ima te maa ngi lay euh, mooy tërakuloo euh, li nga xamante ne nii mooy la gën a tedd ci seen alal yi voilà kon nag mu ngi noonu kon mu def moom compte yi léegi nag ci la euh, jële séparé affaires yi waaw mais lii moom moom euh, euh, loolu moom moom quoi moo yonent bay saa saam dafa digle koo xamante ni nii moom moo ko dem def mais du yonent bay saa saam ci boppam waaw moo tax loolu al ku mel ni al imaam al Buxaari yu ki kii borom imaam Abu Nu'aym al Asbahaani ci mustaxraj bi bi mu def ci saxiix imaam al Buxaari rahimahullah foofu da ne fa arsala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man wat man yatawaffa minhu koo xamante ne nii mooy dem matal moom compte yi xool moom biir yi nan lay deme ah kon nag mu ngi noon kon bu dee xaasabahu mooy dafa digle koo xam ne moo ko dem def moom compte yi comme ni ko al imaam al hafiz ibn hajar rahimahullah daal di koy leerale moom tamit euh, euh, comme nim leere ci riwaya imam Abu Nu'aym al-Asbahani rahimahullahu taala léegi nag loolu moo tax al imam al-Bukhari rahimahullah euh, ci kitaabu zaka kitaabu zaka boo biñ tudd léegi bimu ne istamala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-asbi ala sadaqati bani sulaym yud'a ibn al-Lutbiyya fa lamma jaa xaasabahu xaasabahu boobale mooy daa am ku mu yónni que ne moom moo koy euh, taxawul loolu le ngir def compte yi ak moom léegi nag ah <laughs> waa ne <laughs> fekk mu indi alal ju bari la indi wala jaa bi yeneen am na riwaaya ci imam muslim sayna Urwa mu nay fa jaa boobale ci riwaaya ba mooy ci imam Urwa la jaa ñu ñëw ci taxrij bi insha allah mu ne fa jaa bi sawaadin kasi mu indi alal ju bare bare bare bare ah léeg dañ koy wax jur ji mais léeg-léeg dañ koy wax rek alal ju bari waaw xam nga jur ji bu baree nga yor ci lu bari waaw mais sadaqaatu Banu Sulaym moom walla alam yi ci ëpp ci yooy la doon doon waa ji indi yu bari nag daal di trier affaire yi <laughs> hein <laughs> daal di teg yenn yi fee gaa yi ne ko ñi ñëwoon ñu yonent bay saa am chargé woon wala ki mu woon ngir mu def ak moom les comptes ne ko mais euh, lii nag nga teg fee mu ne ko lii yéen a ko moom hada lakum wa hada lii kanta côté li fi ne ci ay alal ko ji ne ko mais fan nga jële lii bañ jox la ba ba foo amee lii yëpp mu ne ko mais lii dañ ma ko dañ ma ko jox euh, addiya cadeau lañ ma ko joxe <laughs> gaa yi ñëw ci yonent bi alayhi salaam waaw ëndil ko li waaye li Ibnul Lutbi yee joxe ne lii de la ñu jox nee nag am na loo xam ne nag moom moo ko jël euh, séparé na ko ci euh, lim ñu jox ne loolu dañ koo jox addiya <laughs> voilà <laughs> léegi nag loolu la kon nag mu ne fa xaama kon fa la maa xadima ci Riyadu Saalihiin bi riwaay bi ñëw bi Ibnul Lutbi yee ñëwee mu ne fa xadima bi mu dégmalee dem sa dexu ju mission ba la ko yonent baay saa saam yebal ba ñibbisi qaala mu ne hada lakum lii de yéen la ñeel wa côté ci alal ji waaye wa hada uhdiya ilayya lii moom des ma koo jox kado moom lii moom maa ko moom moom <laughs> fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent baay saa daal di jóg am na ci riwaay yoo xam ne yonent baay saa dane ko <laughs> alaa jalasta fi bayti abika wa bayti ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqa <laughs> waaw xam nga bi ñuy gis riwaay bi ñuy gis nii da ko conjugué au sujet au au au passé mooy wam troisième personne mooy nit ki ne at lu ko tere woon dëju kër ndayam toog kër ndayam <laughs> ak wala baayam ba xool bii nag dana ko yow kon lool ci riwaay bi mooy euh, loolu riwaay imam muslim la voilà boobu jaar ci Hisham mu jaar ci baayam Urwa Eh, foofu la ne ko ala jalasta fii bay bayti abika loolu nag ñu koy boolee mooy sûrement kon li mu mën a demee mooy kon da koo woolu bi ñu ko loolu mu woolu ko mu ñëw waa ji répété la même chose mais waaw loo loolu de alal ji de loolu la yonent bi alayhi salaam lenn li moom li ma joxe noonu moom moom moom laa moom nga moom moom ngeen moom li ci def nag ay kado la yoo xam ne waa Banu Sulaym ña ma demoon ñoom ñoo ma ko jox waaw kontaan ci man lool daal di may jox kado yonent may saa saam ne ko alaa jalasta muy lu la tere woon a toog fii bayti abika ci sa kër baay wa bayti ummika ak wal ak sa kër ndey hatta ta'tiyaka hadiyatu ba ni nga xam ne cadeau ñoom bi ñu la jox fekk la fa in kunta sadiqan nim nekk nga gu dëgg loolu mooy lan mooy da ngaa foog ne yi dañ laa jox cadeau yi euh, euh, leer wala da ngaa li ma la chargé liggéey loola fonction bi ma la jox moo tax ñu jox la ko kon nag lépp loo fa am amoo droit naan man maa ko moom loolu la léegi nañ ñëw fii dinañ ñëw ci <laughs> njàngat yi àlafin <laughs> insha allahu taala kon nag lo yonent bay saasaam ci riwaay bi ñu yor fii ci Riyadus Salihin mu ne kon bi mu waxee lool fa qaala rasulullah bi mu maa moom lii lii yéena ko moom lii moom ay kado la yuñ ma jox yonent bay saasaam daal di jóg alal minbari mooy daa dem ci minbar bi woolu saxaaba yi waaw ngir ah lu am solo am na ah jéeya mooy dégg-dégg bu yées ci diine am na ndax kii jàpp na ne moom li mu def garaaw ah. parce que en tout cas def na compte yi <laughs> te après bu ñuy gis njàngat yi nga gis ne bari na nit ñu bari moom li muy xalaat lañ yor nit ñoo xam ne ci biir ñi après na dañuy foog ne ñoom ils sont sincères lañ ko jàppee mais dañoo xamul waaw mooy dañu xamul jàpp li jàpp ne loolu mooy mooy laa mooy mooy yoon moo dut yoon. naan la non man j'ai rien demandé ah. man j'ai fait je kii benn poste ci administration bi man may defaral léeg-léeg gars yi ñooy kontaan man ñëw jox ma dara man je n'ai rien demandé alors loolu lan moo ci ne voilà ñoom ñuy poser une question ba pare jàpp ne ñoom ñoom ils sont mooy alors que dañoo juum ni ñu gis mbir mi du noonu yonent bi saa salaam daal di jóg waaw moo tax ci riwaaya yeneen riwaaya fa sa'ida al minbara waaw. mu yéeg ci minbar bi alayhi salaatu wassalaam léegi am na ci benn riwaaya mustaxraj imam ki Abu Nu'aym bi foofale mu ne fa sa'ida al minbar wa huwa mughdab waaw yonent bi saa saa mu ngi yéeg minbar bi mer waaw ndax kaana yurdi lillah wa yaghdabu lillah da doon mer ngir yàlla yonent bi saa saa mu meree rek yàllaa moom da doon gërëm ngir yàlla alayhi salaatu wassalaam di mer ngir yàlla gis na àtte bi yàlla ak diine yàlla ji loo xam ne genre fawe diine la la tudd lu waa ji taxaw ak interprétation bu baaxul bu mu am muy waa ji di ibnu Lutbiya alhamdulillah mu mettre ci en garde ñépp yéeg ci minbar alhamdulillah mu sant yàlla kon ñu doon ubbee yi rek bakk yàlla julli ci boppam ne summa qaala ginnaaw bi mu ne amma ba'd amma ba'd fasl al xitaab mooy sunna la amma du summa amma ba'd wa ba'd yooyu yépp neew ma dara baaxul de mais daal boo bëggee roy yorent nay saa saa moom amma ba'du la ya amma ba'd <laughs> mu ne fa inni man astamilu rajula man yonent bi alayhi salaam ñépp di ko déglu mu taxaw mu taxaw ci minbar bi waaw moo tax ci riwaaya imaamul Buxaari yi bi nga xam ne moo nag kitaabul ahkaam baabu hadaayal ummaal kadooy perjemo <laughs> dessous de table yi nga xam ne ay fonctionnaire la bu ñu nee fonctionnaire la tekkiwul ne waaye ñekk fonctionnaire rek de même dans le privé ab entreprise ñoo la délégué ci dara la ngay loola yónni la nga dem war a def benn mission na nga dem fa ñu jox lay cadeau ci nga bokk waaw cadeau yoo yële waaw kay <laughs> foofu imaamul Buxaari gën leeral xam nga fii ci euh, fii da ne euh, euh, fa qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al minbari fa hamida allah daa waxuñu ko mu sant yàlla wa asna alayhi bàkk ko summa qaala ginnaaw gi mu ne ci bii ñu yor ci Riyadu Salihin waaw amma ba'du fa inni man astamilu rajula minkum damay employé liggéeyloo kenn ci yéen min maa ci li nga xam ne walla lillah borom bi moo ma ko méngooloo moo ko teg sama loxo man yonent bi alayhi salaatu salaam waaw mooy détachement li ñu la doon wax waaw yonent bi alayhi salaatu salaam manuloon fu ne mu taxaw fa lépp lépp loo xam ne moom la war a def ci xeet yi mu man faa taxaw ak jëmmam jooju fu nekk ci ku nekk devant tout ku nekk loolu man da ne moo tax il fallait muy dégale muy délégué te loolu nag lo loolu ngandum karaama la ci ñoom loolu ngandum teraanga la mooy yonent bay saasaam daggal ñu ñun xeetam lenn ci mission ngir ñu doxe ko est-ce que fa tuuba liman qaama bi hada al amal amara wa kama ah, ahabba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam texe ñeel na te taxawooleele comme ni ko yonent bi alei saatu salaam soppe ak ni mu ko bëggee ni mu ko diglee nee na naka laay digalee nan man damay liggéeyloo kenn ci yéen mimma walla lillah ci li nga xam ne borom bi moo ma moo ma ko jox confier ma ko dénk ma ko ma téye ko mooy zakat jim ne da borom benn ko xuz min amwalihim yow yonent way sa sam def waaw def loo ko ket waaye loolu nekkul moom boo ciy taxaw di dem ci tribu bu nekk wala waa kër gu nekk ñaan leen génn leen zakat moom mooy bu yónnee jeex na voilà loolu la naan min maa wallaani laa ndax borom benn ko jëlal ci seen alal yi sadaqatan tudd nañ ko ci jotaay bee ñu génn tutahhiruhum wa tuzakki